mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayn daal dinañ koy solo radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi xadis bi bala ñu jàll xadis bi war na ñëwaat xadis mille cinq cent vingt neuf <laughs> fay yaa ngi dégg mille cinq cent vingt neuf insha allahu taala hadis bi war na ñëwaat foofee moom moom eh, boo faggee fay moom mooy yaa ngi waaj a fegal nag <laughs> waaw hadisu Itbaan bi te buntu deux cent cinquante cinq baabu tahrimi waaw ba nim jeexe foofale dina fa ñëw inshaa Allah léegi kon léegi ginnaaw loolu Euh, am na lu ma woon wal xazira imaamu Nawawi la mu xoon ca suuf waxoon nañu ihbaan bi waaye am na leneen lu mu ci tegoon wal xaziratu bil xaa'il mu'jama mu ne ci xaala boo xam daa am tomb xa xa wa zaay ak zaay mooy raabu am tomb hiya daqiqun ah ah mu ne loolu daqiq la boo xam ne yutbaq yutbaq dañuy toog tomb mooy lu ñuy defaree mooñ daqiq ci pepp lañ koy jële voilà boo xamante ne ni dañ koy togg. bi shahmin ak boole koog graisse mu ne wa qawluhu wax jam wax nag saaba rijaalun di saa'il musallas mu ne kantaa li nga xam ne moom la ne saaba rijaalun rijaalun saabi am ñetti tomb la ay jaa'u wajtama'u dañoo ñëw daal di dajaloo voilà kon eh, lii dama ko eh, dañu koo fàtte woon ah, kay loolu eh, lu ama am soo léegi nag ñu wara a jàll mooy ana hadis bi est-ce que ñoom al imam al Bukhari imam Muslim kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imam Ahmad moo leen di fekk ci rahmatullah alayhi al imam al Bukhari rahimahullahu taala hadis bi nii ni ko ni ko imamul mm, an-Nawawi indee loolu mooy kaddu yi nga xam ne moom la imaamul Buxaari indi rahimahullahu taala ci kitaabu ci eh, baabu tahajjudi bil layli baabu salaatin nawaafili jamaa foofu la ko indi mu ne haddathani sinon indi na ko feneen fu bari hmm, ci barab yu bari kon foofu mu haddathani Ishaq mu ne man mooy Ishaq muy Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim gis nañ ko fan yee muy Abu Yaqub ah mooy kan ibn Rahawayh <laughs> ibn Rahawayh an-Naysaburi xaritu imam Ahmad rahmatullah alayhi mu ne moo ma nettali man imam Bukhari man dongo qaala mu ne haddathana Yaqub ibn Ibrahim mu ne ki ñu nettali mooy Yaqub ibn Ibrahim ah, az-Zuhri al-Qurashi Zuhri al-Awfi al-Madani al-Baghdadi Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala qala haddathana abi mu nekk ñu nettali mooy abi mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ñii en fait ñii surtout kii la Seydina Ibrahim eh, Seydina Abdurrahman ibn Awf mooy Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jami' Yaqub moo ko jëlee ci baayam Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim az-Zuhri moom it al-Madani al Baghdadi Abu Ishaq rahimahullah an Shihab an Ibn Shihab an Ibn Shihab moo ko jëlee ci Muhammad eh, muy eh, al imaam Ibn Shihab mi nga xamante ne kenn dootu ko présenté Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri rahimahullahu ta'ala qaala axbarani mu ne xabaarana Mahmud ibn Rabi' al-Ansari mu ne ki ma nettali mooy Mahmud ibn Rabi' Euh, bokkoon ci waa al ansar waxoon nañ la moom l'an cinq jàpp i six ci rek gi gén ginnaaw li nga xam ne mooy euh, gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu Medina ci rek gane àddina muy Mahmud ibn Rabi' ibn Suraqa ibn Amr ibn Zayd ibn Abda ibn Amir ibn Adi ibn Ka'b ibn al-Khazraj bokkoon ci waa Khazraj hmm, Abu Nu'aym ñi ne Abu Muhammad moom nag euh, gone la woon daa bokkoon ci saxaaba yi comme buñ la nee cinq ans mooy yeneen tubaab sax sàmm bi muy génn àddina cinq ans la amoon wala quatre ans jàpp cinq ans mu ne man li ma li ma fàttaliku ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne annahu mooy Mahmoud ibn Rabi' al-Ansari annahu aqala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa aqala majjatan majjaha fi wajhihi min bi'rin kaanat fi daarihim waaw mu ne Mahmoud ibn Rabi' mi annahu que ne moom mii de imam Ibn Shihab mu mooy ki nga xam ne aqalat am na lu mu takk ci yonent bi alayhi salaam bi mu fàttale ko ci yonent bi alayhi salaam lii la waaw parce que ku gone ba am quatre ans la woon cinq ans <laughs> moom mu ngi takk ci yonent bi alayhi salaam ni mu fàttale ko ci yonent bi alayhi salaam mooy am na lu mu takk ci moom. am na lum mu fàttaliku wa aqala te fàttaliku te ñoom surtout majjatan benn benn benn guux mooy yeneen mooy da benn buusu voilà majja mooy buusu <laughs> waaw wolof danaan ko buusu mooy damay fex dara damay fex am ndox guuxu ndox ne la ko <laughs> ëpp lu ko nee na man loolu laa fàttaliku ci yonent bi alayhi salaatu salaam fii wajhihi boo xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woon euh, buusu ko ci ci ci xar kanamam bi. min bi'rin kaanat fii daarihim ci benn teen boo xam ne ca seen euh, quartier ci Medina yonent baay saa saam daf fa ñëwoon di ko xale yi <laughs> jël ndox mi <laughs> daal daldi daal guuxum ndox naan leen nii di leen ko ëpp <laughs> di leen ko buusoo tam maa ñee buusu boobu wallahi <laughs> boo ci amoon benn toq yow texe nga <laughs> yow kii na ñu ne yow laa laram góor ndox mi nag ko <sighs> di ko foo xale yi comme ça nga gis yow lay saa saa ni mu doon def di foo bone yi waaw ay ñàngal pas ñàngal maan yooyu moom saa yi wala sëriñ ñàngal maan yooyu ñu naan saa yi ak ak sëriñ ak nangam waaw waaye yow loolu du royukaay dara day wane ne matu waaw waaw di foo bone yi <laughs> waaw <laughs> yaa ngi imaginer seen bi moom moo tax gis ne yooyu gone du ko fàtte ah day des ci xaram jëf lañ moom du ko fàtte waaw da ngay xam ne seen maam xam ñoom amuñ ci ñoom benn souvenir lu ndaw ay yu ndaw naan waaw moom la ah doon nañu may ay tàngal bu ñu ñëwee waaw ñu nar ñoo bantal suñu yaay yi moom moo ñu doon kii waaw loolu moom yu am na benn bés du ma ko fàtte loolu rek laa fàttale ko am na benn jour moom jour ba ma foogoon damay dee laay mais bi ma dawee dugg sama maam aksi la ilaha illa allah kooku loolu rek laa fàttale ko mooy yooyu ñoom du ñu ko fàtte yonent lay sarsam nag lii mooy makaarimul axlaaq waaw moom moom saxaaba la moo tax saxaab moom moom jëlew jëlewul ci yonent lay sarsam directement li mu fàttale mooy ci lu muy nettali ne yonent nee na waaw moo tax moom ci wàllu riwaaya day nekk comme taabi'i yi moo tax ci saxaaba yi lay jóge mais euh, mooy riwaayam euh, noonu ci yonentu Yàlla saa saam lu lii xanaa bii nga xam ne mooy lim ne man damaa fàttali ko yonentu Yàlla saa benn buusu bu ma buusu woon fekk daa ñëwoon euh, tibboon ndox tankoon ndox ci suñu teen ya te suñu dëkk ya suñu quartier ba ñëw daal di faw ak ñun gone daal di ma koy buusuma ko nee na nag mu ne moom moo mais Mahmoud ibn Rabi' moom mais fa za'ama Mahmoud moom Mahmoud nee na annahu kana moom sami'a Itbaan ibn Maalik al-Ansaari mu ne dégg na Itbaan ibn Maalik al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu muy Sayyidina Itbaan wax nañ la ko sànq. Allahu akbar Allahu akbar moom mu ne wa kaana mimman shahida badran ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kuntu usalli li qawmi nii la ko indee ba nañ jeexe même moo yi imaamul Nawawi indi fii riwaay bi ma yoon nag ci këyit te su te la yonent lay saa saa wax fa inna allaha qad harrama ala naari man qaala laa ilaha illa allah ñoom dañ dee yokk muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yabtaghi bi dhalika wajha allah loolu bi ma yor ci kayit dañ ko yore ko mais di sax imaamul Bukhari mooy moom amu ci mooy riwaay bii nii nekk ci baabu tajahudi hmm? tahajjudi ma naan tajahudi tahajjudi bil layli baabul salaati nawaafili jamaa boobee al imaamu daal di ko ci indi kon nag mu ngi noonee léegi nga ne al imaamu muslim nag nga ne la al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu ta'ala moom andi na ko ci eh, ñaari bërëb ñaari bërëb la ko andi al imaamu muslim abul husayn non benn bërëb la maanaam ñaari bërëb mooy hadith numéro kii. Eh, numéro 33 voilà mooy moom day dajale affaire yi waaw daa dajale xadiis yi mais benn bi la mu ne kon ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabul ar-ruxsatu fi at-taxallufi anil jamaa'ati bi'udr loolu surah yee ko def mu ne haddathanii al-imaamu muslim abul husayn hujjatul islaam mu ne haddathanii harmalatu ibnu yahyaa at-tujiibi mu ne haddathanii nettali na ma harmalatu ibnu yahyaa muy Harmala di doomu Yahya at-Tujibiyu ko joowoon ci waa foole ca Misr mm, at-Tujibiyu Abu Hafs rahimahullah àndandoowu imaam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana Ibn Wahb mu nekk ñu nett la moo ibnu Wahb di Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashiyu taalibu imaam Maalik al-Fihriyu mawlaahum al-Misriyu qaala mu ne axbaranii Yuunus ki ma xabaare man dong de mooy Yuunus di Yuunus ibnu Yaziid ibnu Abdi Najjaad al-Ayliyu rahimahullahu ta'aala Abu Yaziid an ibni Shihaab mu jële ci al-imaam ibnu Shihaab Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah gis nañ ko sànq anna Mahmuud ibnu Rabii' al-Ansaari gis nañ ko sànq haddathanaa anna Ibdaan ibnu Maalik wa huwa min ashaabi an-nabii sallallaahu alayhi wa sallam hurayrata min al-ansaar annahu ataa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam innii qad amtartu basari wa ana usalli li qawmii waaw fa idaa kaanat al-amtaaru saala al-waadi alladhii baynii wa baynahum wa lam astati' an aatiya masjidahum fa usalliya lahum wadidtu annaka noonu la ko imaamu Muslim indee foofu beneen bi mu ko indi da koo gën a gàttal mooy bi mu ne haddathana ci moom la tegale haddathana Shaybaan ibn Farrukh di Shaybaan ibn Farrukh abu muhammad rahimahullah al-basri rahimahullah qaala mu ne haddathana nettali nañu Souleymane di Souleymane mu ne yaani imaam muslim ne yaani ibn al-Mughira di Souleymane ibn al-Mughira al-Qaysi abu Sa'id al-Bakri rahimahullahu ta'ala waaye dëkkoon fa nga xamante ne mooy al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Saabit mu ne ki ñu nettali mooy Saabit di Saabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullah abu muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik waaw mu jële ko Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam xaadimu rasulillah Abu Hamza Zul Udunayni radiyallahu anhu qaala mu ne haddathani nettali na ma Mahmud ibn Rabi' Mahmud ibn Rabi' ibn Suraqa mi ngi gisoon sànq an Itbaan mu jële ci Itbaan ibn Malik nga gis ne ñetti saxaaba ñoo rangaloo ci hadiis bi <laughs> waaw Seydina Anas moo gën a màgg Seydina Mahmud ibn Rabi' waaw <laughs> mais teewul muy jële ci moom neewul ne way kii bi entrain sa sa cinq ans non kii waaye yow ah man man nga xam ne yonente way sa sam bi oh. bi muy génn àddina vingt ci sama vingt et un man say du ma jële ci bona gii quoi kii nga xam ne man bi may am vingt ans moom mu ngi am ay cinq ans quatre ans quatre ans jàpp cinq ans non kon nag non non mooy xam-xam nii la fu ne nga koy jële ku la mag koo féete su ak koo maaseer koo tollo koo waaw dara mu réer la waaw neewul maa ko gën a xam waaw non man maa sa bi tam maa jàngale kon nag jarul may jële ci taari bi lé non yow mooy xamoo dara sa nga mee sa côté boobu des na mooy am nga benn impression duñ na xamoo dara ci xam-xam ne mais côté boobu réer ngu vraiment voilà kon Seyna Anas mu jële ci Seyna Mahmoud mu ne moo ma nettali moo tax Seyna Anas Euh, moo tax xam nga moom soloo na ko directement jële ko ci Seydina kii Mahmoud xoola ci Seydina Itbaan mooy hadith bi da koo njëkk a dégg bi mu ko njëkkee dégg jële ko woon ci Itbaan ibn Malik Seydina Mahmoud ibn Rabi' mii moo ko nettali moo tax mu ne mu jële ci mu ne haddathani ibn Malik radiyallahu anhu nettali na ma Itbaan ibn Malik non Mahmoud ibn Rabi' di Mahmoud ibn Rabi' nañ gis sànq an Itbaan mu jël ci Itbaan ibn Maalik gis nañ ko sànq fële ah ta annahu qaala qadimtu al-madiinata fa laqiitu Itbaan waaw fa qultu hadiithun balaghanii anhu qaala asaabanii fii basarii ba'du ash-shay' fa ba'athtu ilaa rasuulillah bi mu ñëwee nee na man Mahmoud dama ñëw Medina dëgg man Medina ma laaj Itbaan ne ko am na de benn xadis boo xam ne dañ maa ko dégg naa ñoo koy nettali jëlee ko ci yow léegi mu nettali ko xadis bi xadis bi. bi nga xamante fii nii nag la euh, la waxe wa kabura wa mooy Maalik ibn Dux Shumma riwaay bi Dux Shumma mooy wax nañ la bi jaar Seydina Anas ibn Maalik léegi Seydina Anas bi mu déggee xadiis bi mooy li ko gën a jaaxal gën koo neex ci xadiis mooy gaay bi ñuy dugg max euh, euh, Maalik ibn Dux Shumma waaw léegi ba pare foofu ñu ne xaalu ñoom waddu ñun daal mébatoon nañ annahu daa alayhi falak mooy mébatoon nañ yonent bi saa saam daal nga ñaan ko yàlla mu alku waaw wa waddu annahu asaabahu shar te bëggoon nañ lu bon parce jàpp nañ ne loolu la yonent bi sa fekk boobu yonent bi saa saam en fait réellement yonent bi saa saam sëlmalul ñoom dañuy wax mooy moom bu ñuy julli gaa yee ñu wax mais ndànk lañ doon wax ci suuf ngir bañ koo déranger mooy kon am na ñu julli am na ñoo xam ne julliwuñ ne fa qadaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-salata wa qaala alaysa mooy ba amee ñuy gaa yi julli kon am na amaane kon gaa yi nga xam ne ñoo doon ñëw ci kër gi dafa ñoo xam ne dañoo yéex a ñëw bi ñuy ñëw fekk yonent bi saa salaam daanaka amaana mu ngi woon position waaw du nag suñu toog yi ñun suñu julli teg teg yi non yonent bi saa salaam loolu julli loola rakin me teg teg teg da jàll loolu moom loolu julli ci yonent bi saa salaam waaw bul foog ne taaye bi saa yi nga est-ce que mën nañ fee waxtaan dara moom yow yow xamoo li nga am avant dañoo fekk muy taaye ñu ñëw xamuñ amuñ ñëw avant ñu ñu toog di wax mooy ba ñuy wax ñu ngi naan kii daal ñuy tudd ñuy waxtaan ba tudd malekum nu dux fim gaa yi naan ñun daal bëggoon nañu yonent bi saa saam ñaan ko yàlla rek mu al ko waaw ñu bëggoon nañu lu naan lu bon dal ko yeneen fa qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yeneen trois cent cent pare julli ji wa mu ne bi mu sëlmalee mooy ñeneen ñi mu àndaloon di jiite di julli ci ginnaaw sëlmal mu ne alaysa yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah ne leen est ce que nekkul di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul man ku dul yàlla boobu ku dul yàlla te man mii rasul man ndaw yàlla la sallallahu qaalu ñu ne ko ah innahu yaqulu ah waaw moom da koy wax ah. waaw moom da koy wax wa huwa wa maa huwa fii qalbi mais yonent bi saa saam newul ci xol bi ah. <laughs> qaala yonent bi saa saam ne laa yashhadu ahadun an laa ilaaha illa allah wa anni rasulullah fa yadxulu an-naara aw tat'amahu. qaala Anas radiyallahu anhu fa a'jabani haadha al-hadiith fa qultu libni uktubhu fa katabahu. Sayyidina Anas nee na ma ko Mahmoud ibn Rabi'a nettali <laughs> mais yonent way sa saam gaa yi ne ko loolu dëgguwul ci xolam mu ne kenn du seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te man mii ku dul yàlla te man mii ndawal yàlla la sallallahu alayhi ba pare dugg safara non wala safara bi ko lekk non Seydina Anas nee na fa ajabani hadis bi yéem ma neex na ma yéem na ma waaw fa qultu libni ma wax sama doom ma wax sama doom ne ko uktubhu waaw ne ko bind ko waaw <laughs> mu yéem ma ma ne doo sama doom ji ma nekkaloon ne ko bindal ma xadiis bii bind ko waaw bindal bindal bindal ne ko bindal ko allahu akbar nee na mu daal di koy bind allahu akbar <laughs> léegi nag Seyna Anas ci boppam bi loolu xewee bi loolu xewee bi loolu amee ci la moom door dem ci Mahmoud ibn Rabi ci Itbaan ibn Rabi eh, ibn Malik daal di am tallale bu gën a jege mooy lan mooy xam bu dee ca Mahmoud ibn la ko jële moom mu nettali ko jële ca Itbaan te alors que Itbaan ibn Malik a ngi dund Seydina Anas jëlewaat ko ci moom moo tax Seydina Anas imam an al Muslim rahimahullah moo di ponkal moo di jëyee moo di jàmbar kon moo mu ne haddathani bi ma nee lool mu ne ah, Seydina Anas ne lii di hadith bi daf maa yéem ma wax sama doom ne ko bind ko waaw man hadith bi moom doomam ma ko jàng noonu li lañ ko doon wax Anas saxaaba bi ànd ak doomam ñëw koo xamante ne moo ko gën a mag bi jàngal leen ñoom ñaar ak hadith xamante ne nii ne doom bi bindal bindal bindal waaw comme nekk ak doom di jàng di jàng loolu dafa am solo. loolu <laughs> bi war na am nañ ci ñëw ci njàngat yi Allahu akbar mais damay baga ñu ragal ñu fàtte ko parce que du riwaaya Seydina Anas radiyallahu anhu lañ jël voilà léegi eh, kon après nag imam Muslim ne haddathani Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi mu ne haddathani nettali na ma Abu Bakr al-Abdi sama sëriñ man dong Muhammad la tuddoon Abu Bakr moo doon dàkkantaam mais Muhammad ibn Ahmad ibn Nafi' al-Abdi al-Qaysi al-Basri rahimahullah moo ma nettali qaala mu ne haddathanaa Bahz mu ne ki ñu nettali mooy Bahz di Bahz ibn Asad al-Ammi Abul Aswad al-Basri rahimahullah qaala mu ne haddathanaa Hammad mu jëloon ko ci Hammad di Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri rahimahullah Abu Salama ah mu ne haddathana nettali nañu Saabitun di Saabit ibn Aslam mi ngi gisoon sànq al-Bunaani Abu Muhammad an Anas mu jëloon ko Seydina Anas radiyallahu anhu qaala haddathanii nettali na ma Itbaan ibn Maalik annahu ami kene yonent ba kene Seydina Itbaan moo ko nettali loolu mooy lan jàngal kii jàng sàkku xam-xam dafa war a ut moom la boroom xam-xamu hadiis yi di al isnaadul aali mooy sanad bi nga xam ne dafa kawe mooy. lu nekk ñi dox sa digganteeg xadiis bi lu muy gën tuuti loolu mooy kawe lu muy gën a bari mooy naazil mooy bu wàcc waaw imaam euh, euh, Seydina Anas dafa amoon xadiis bi nii ci lu gën a wàcc mooy nit ña fa nekk digganteem ak ki ko nettali di Itbaan mi ko jëlee ci Yonent bi saa dafa bari mooy ñaar ëpp kenn la muy Mahmoud ibn Rabi'a mu dem comme kii wu ñu mu dem ci kooku Itbaan mi ko nettali Mahmoud mu dem ci source ba mooy di dem ci waaw di ñu jàngal dem ci source yi bañ a tayel rek waaw bi daal agsi yow yaa ngi li nga mën a am jote ko ci sëriñ tel nga am possibilité jànge ki moom directement bul toog résumé yi la gaa yi defal ak yooyu rek nga yem ci alors que yow mën nga caa jot jot ci boo résumé yi baax na mais boo mënee jot ci leen jot ci Allah Seydina Anas <laughs> radiyallahu anhu xoolal attitude Seydina Anas mooy ni mu doxalee nii ni mu wuteeg Seyna kii <laughs> Abu Ayyub <laughs> kanta Seyna Abu Ayyub <laughs> radiyallahu anhu moom hadith bii nii bi ko Mahmoud ibn Rabi'a nettale moom dafa dafa dafa dafa sikki sàkk ci hadith bi waaw moom dafa sikki bo hadith bi nii hein moom dama jàpp ne non Mahmoud mii dafa juum quoi waaw dafa juum mais lii yonent bi alayhi salaam non non non moom waxul lii <laughs> waaw <laughs> lu tax <laughs> nga ne nee lu tax parce que Mahmoud ibn Rabi' ci boppam nee na mooy tàllale biñ gisoon sànq riwaay biñ gisoon sànq ci imaamul Bukhari ci baabu. Euh, at-tahajjud bil layli baabu salaati nawaafil jamaa gis nga bi ñu wëndee xadiis bi ni ñu ko gisee xam nga lu mu ci teg lu mu ci teg dane Seydina Itbaan dane <laughs> dane eh, bi mu bi eh, qaala mu ne qaala bon Seydina Mahmoud ma naan Itbaan boo balee Seydina Mahmoud ibn Rabi' mi nettali xadiis bi nee na qaala Mahmoud ibn Rabi' Seydina Mahmoud ibn Rabi' ne fa haddathtuhaa qawman fiihim Abu Ayyuub saahibu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatihi allati tuwuffiya fiha wa yazid ibn muawiyata alayhim bi ardi rumi fa ankaraha alayya abu ayyub qala wallahi ma azunnu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ma qultu qat fa kabura dhalika alayya faja'altu lillahi alayya in sallamani hatta aqfula min ghazwati an as'ala anha Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu in wajadtuhu hayyan fi masjidi qawmi faqafaltu fa ahlaltu bi hajja aw bi umra thumma sirtu hatta qadimtu al-Madiina fa ataytu bani Saalim fa idaa Itbaan shaykhun a'maa yusalli li qawmihi falammaa sallama min as-salaati sallamtu alayhi wa axbartuhu man ana summa sa'altuhu an zaalika al-hadiisi fa haddasaniihi kamaa haddasaniihi awwala marra voilà Seydina Mahmoud Dane Ibn Rabi' gis nga hadiis bi dama koo nettali ña ma nekkaloon damaa demoon benn xare muy xare ba nga xamante ne nii fala Seydina ma ma nettali ko ay nit ñoo xam ne Seydina Abu Ayyub saahibu Rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam mu nga fa woon waaw mooy moom jarul la di di présenté ka nga xam ne yeneen tubaab yi saa saam këram la daloon bi nga xam ne ci la ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam muy Seydina euh, Zayd ibn Khalid ah. al ansaari radiyallahu taala anhu wa arda nee na ma daal di koy nettali nag bi ma ko nettalee ba ma ko nettalee ca nit ña nga xam ne fekk ab ab ab garnison dañoo demoon xare xare boo xam ne mooy ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu fekk ñu doon ubbi Constantinople di l'actuel Constantinople mooy Istanbul ak façon yooyu mooy Istanbul Euh, waaw Istanbul Istan Istanbul mooy Constantinople moo doon capitalu byzantin yi romain byzantin moom nag julli di doon xare ngir ubbi ko tamono yooyu te ki nga xam ne moo jiite woon bi nekkoon doomu Muawiya yi nekkoon xalifa après Yazid <laughs> Yazid ibn Muawiya fekk ci mbooloo moomu ah, Seydina Abu Ayyub saahibu rasulillah di am noo yonent bay saa saa mu nga woon ca ñoom bi ma nettalee xadiis bi fële ca ardu Sham biir ardu Rum fële ca fa Constantinople la woon ca buntu ya waaw fa ankaraha alayya Abu Ayyub Seydina Mahmoud nee na Abu Ayyub daal weddi hadis bii ci man quoi mais moom jàppul na lii xaala bu ne wallahi man Abu Ayyub maa ngi waat ne maa azunnu yaakaaruma njortuma que ne Rasulullah mooy weddi ko total daa ne ko waxoo dëgg ah. wala non non mooy mooy dafa jàpp ne Mahmoud bii dafa juum. lii yonent bay saa saa masula wax lii moo tax mu ne wallahi maa ngi wat ne man azunnu man njortuma yaakaaruma rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma qulta wax na li wax yow mahmud ne lii la wax xat wax ko mu li ko ci jaaxal abu ayyub radiyallahu anhu mooy fin bi mooy li yonent bay saa saa ne fa inna allaha qad harrama ala man qaala laa ilaha illa yabtaghi bi dhalika wajha Allah waaw wa anni rasulullah wala mu seede <laughs> mooy lim ne borom bi xaraamal na safara képp koo xam ne dane la ilaha illa allah seede na yonente bi alayhi salaatu wa salaam tamit mooy kii mu ne xaraamal nag ñoom safara te mu bëgg ci namm ci yàlla yàlla kes tax koo jóg moom dafa jàpp ne moom Abu Ayyub dafa gis aaya yi nga xam ne day wax ak hadiisu shafaa yonente bi alayhi salaatu wa salaam ci boppam ñettali leen que ne am na ñoo xam ne way ngëm yàlla la ñoo xam ne dañuy dugg safara mais naka la kii man a ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moo ñu xamal lool mu nekk lu leer ci sunna ah, xam ne ay ay mooykatu yàlla lañ ay ngëm yi dañoo gëm waaye dañuy jaar safara yonent bi alayhi salaatu salaam wax ñu ci safara ci nettali boobu nga te bopp way ngëm yàlla ak yooyu nan naka la kii mën a ñëwee ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee képp ku ne laa ilaha illa allah borom bi xaraamal na la sa safara tamit moom looloo ko ci jaaxaloon pourtant <laughs> xam nga lool xam nga lool jaaxlewul <laughs> waaw mooy moom côté boobu lay xool moo tax mu ne non kon man foogu ma man abu ay këne yonent way sa sam mas naa wax lii mukk waaw mas ma ko bopp et pourtant loolu c'est simple waaw loolu c'est simple euh, euh, bi xam na ne lii ba xamee yeneen way saa saa ba wax moom xam na nan lay dégg mbir mi waaw mais sëy na Abu Ayyub moom côté bële rek la xooloon que ne non lii mooy day niroog charge quoi loo xamante ni voilà mooy loo xam ne da ci biti nii day niru wuute yi nga xam ne moom la ñu yeneen way saa saa saa moo jàngale lii te gis nañ fi ñaata xadiis lañ fi gis sëy <laughs> na Ubaada lan la fi wax <laughs> lan la fi naa na Ubaada waxoon lu wuteeg lii. xadis bi nga xamante ne moom la njëkk a gis ci buntu bi man shahida an la ilaha illa allah te am na riwaaya boo xam ne dane man qaala ku wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa inna isa abdullah abdullahi wa rasuluhu kaliman alqaa ila maryam wa ruhun wal jannatu haqq wan naar haqq adxalahu llahu al janna ala ma kaana min al amal pourtant Seydina Ubaada wax na lu mel nii nettali na ko jële ko teneen bay sasa Seydina Abdallah ibn Mas'ud mi ñu la doon wax mais nag may sa saam nee na ak Seydina Ja kii Jaabir surtout Seydina Jaabir radiyallahu anhu wal mawjubatan <laughs> kaana man maata laa yushriku billaahi daxalal janna wa man maata yushriku billaahi daxalal naar mooy ki doon yàlla ku faatu bokkaale woo yàlla dara ni nga dugg àjjana mais bokkaale yàlla mais mën na naan sàngara mën na rey nit <laughs> na def yooyu <laughs> yonent way saa saam nee na daxalal janna moo day dugg àjjana mais ne kooku ci marché ay borom bi lay nekk mooy gis nga saxaaba yu bari yi ko di Seydina Abu Abu Hurayra radiyallahu anhu ah gis nañ xadiis Seydina Muaaz yi li taxoon sax mu ne moom ba ko yonent bay saa saam waxoon ne ko amul benn jaam ma min abdin yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan buñ seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu kul borom bi moom dong te Seydina Muhammad ndawam la jaamam la te ndawam la mu dëggu ci xolam lu dul borom bi xaraamal na yaramu kookee safara gis nga saxaaba yi ko di daanaka xaw nañoo bari Seydina Abu Hurayra naka noonu tamit <laughs> lu mel noonu la wax bi muy nettali mooy xalis biñ gis bii passé naan Seydina Abu Hurayra wala Seydina Abu euh, euh, kii mi nga xamante ne na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bi mu naan képp mu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah moom yonent bi saa saam wa anni rasuulullaah laa yalqaa Allaaha bihimaa abdun ghayru shakkin fa yuhjabu anil janna kon gis nga nii ni nga xamante ne nii noonu la bare noonu la bare waaye Seydina Abu Ayyub loolu dañ ciy gis ne nit man ngaa màgg lool xam nga Seydina Abu Ayyub. moo féete kaw Seydina Mahmoud ibn Rabi ak ñooñu mais pourtant hadith bii nii moom da ngay amoon doute parce que foogu dafa jàppoon ni kii dafa juum non foogul ne yeneen tubaab saa saa wax na lii ndax yeneen dalil yi ñu am ak lim ñu jàngal day ñëw wute lii te pourtant wutewul lépp ci mishkaatu nubuwa moo tax ma ne la xoolal Seydina Anas ni mu doxalee moom beneen doom bi bindal ma hadith bi ba pare dem. déglu ko ca ka xam ne moo ko nettali Mahmoud ibn Rabi'a muy Itbaan ibn Malik mi nga xam ne al Badri comme Seydina Abu Ayyub <laughs> ñoo bokk classe pourtant moom mu nettaliwaat Seydina Anas même chose léegi nag bi nga xam ne Seydina Abu Ayyub kon wax na lii Seydina Mahmoud ibn Rabi'a ne ko man yaakaaruma ne mukk ko ne Yonent bi saa saa wax na lii mukk nee na nag kabura daalika alayhi Seydina Mahmoud ibn Rabi'a ne affaire bi rëy man lool. waaw mooy daal affaire bi li ma wax moom affaire bi wéy ci man fa ja'altu lillahi alayya ma rangoowoo ñaan yàlla ne bu ma yàlla muccalee insallamani bu ma borom bi muccalee ci xare bi faatuma fi Seydina Abu Ayyub moom ci xare boobu la gaañu waaw te la génn àddina moo tax mu ne fii ghazwatihi allati tuwuffiya fiha mais mu ne moom Seydina Mahmoud mu jël engagement kanamu boroomam ne bu dee boroomam de muccal na ko ba ma dellu min ghazwati ci sama xare bi an asala anha Itbaan dinaa ko laaj Itbaan léegi eh, nee na ma ñaan yàlla lool kene bu ma delloo ci sama xare bi boroom bi muccal ma dinaa laajat Itbaan ibn Maalik mi ma ko nettali woon radiyallahu anhu mu dee ne yàlla def na ma fekk ko muy dund ndax jamono jooju mu ngi doon dund mais ah borom bi mën naa dogal lu ne man na def man Mahmoud ibn Rabi ma faatu ci xare bi waaye man na def ma mucc fii bala maa àggaat Medina fekk Itbaan ibn Malik daal di génn àddina nee na fa qafaltu bi ñu xare ba jeexee Seyna Abu Ayyub fa lañ ko faat radiyallahu anhu nee na man nag Mahmoud ñibbiwuma directement dem Makka dem Medina fa ahlaltu bi hajja aw bi umra nee na ma daal di ihlal mooy ma daal di dugg armal ci li nga xam ne aj yéene aj wala li nga xam ne mooy umra waaw bi ma paree lool nag sama aj ba wala umra ba summa ginnaaw gi surtout ma daal di continuer dox ma dox wuy sama yoon hatta qadimtul madina direction médina ba ni may agsee madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam fa ataytu bani salim ma ñëw ca quartier waa banu salim ya fa ida itbaanu ma fekk itbaan shaykhun a'ma mu nekk mag moo xam ne paa boo xam ne dafa silmaxa yusalli muy jullee li qawmi lii lañ la doon wax ne silmaxaam jooju imaamu riwaay imaam Maalik bi di wax jaar ci imaam Maalik mooy bi muy génn laata muy génn àddina dafa silmaxa woon mais temps yeneen tray sa sam silmaxa gi da ko doon jege ak gisam da doon wàññeeku voilà mu ne bi ma ñëwee borom bi duppaaleel ma ma fekk ko gaañoogul mu nekk mag mage lool di jiite ba léegi ay ñoñam Allah falamma sallama min as-salaa ma fekk ko non seulement moo leen di jiite mais ma ñëw fekk ko ci position mu leen di jiite alhamdulillah nee fi nga xam ne ci la sëlmal min as-salaa ci julli ji sallamtu alayhi ci laa ma ma nuyu ko waaw ma nuyu ko waaw moom Mahmoud moom Itbaan ibn Maalik wa axbartuhu man ana ma xabaare ko ne ko man maay Mahmoud mooy nit noonu la da ngay présenter ndax mag la léegi mage na boo mayul sax day sëgg ndax loolu ah mage na lool yow boo ñëwee waroo ñëw naan ko ah mais góor gi xam ne wama si góor gi la ñëw da mooy gis nga ñun suñuy wax tegu ci sun lii moo sunna gis nga Mahmoud ibn Rabi' gone la woon xamoon na Ibn Malik mais comme que mage na te moom li muy wane mooy dëkkuwoon dëkkatul woon foofu. nee na bi ma kiiwee nag li ma indi Medina mooy lii ngir la ma Seydina Abu Ayyub wax mbir mi rëy ci man lool ma dem leerluwaat est ce que kon man juumuma ci affaire bi comme li Seydina Abu Ayyub wax est ce que loolu dëgg na ma ñëwaat nuyu ko ma xabaare ko wa axbartuhu man ana maay kan summa ma laaj ko nag an zalika ci xadis zalika al xadis ci xadis boobu